a'uuzu billahi min ash-shaytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqiina sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajmaciina amma ba'du siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu salaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi awnillahi wa minnati ñu ngi woon ci délégation yi ba léegi ne woon ci délégation waa banu tamim muy wafdu bani tamim doon gisaale jeexaloon nañ seenum nettali walillahi alhamdu wal minna ñu newoon di gisaale tarjamaay ñi nga xam ne ñoo kilifa yi yooyu nga xam ne ñoo composé woon délégation bi comme ni nga xamante ne ni noonu la ko al imaamu bnu isxaaq ibnu yasaar raxmatullahi alayhi daldi woon wax mu ne bokkoon na ci forte délégation boo bële Utaarid ibnu Haajib ibnu Zuraara ibnu Udus at-Tamimiyu gisoon nañ tarjamaam walillahi alhamdu wal minna fi ashraafi bani Tamim minhum al-Aqra' ibnu Haabis at-Tamimiyu rahmatullahi alayhi wa radiya anhu moom it gisoon nañ ko bu jiitu li fat yu yàgg walillahi alhamdu wal minna mu ne woon tamit wa Zibruqaan ibn Badr at-Tamimi ahadu bani Sa'd moom ñu ko doon gis moom it jeexalaguñu ko woon waxoon nañ ne dañuy boole yépp ñoom waa banu Tamim Utaarid ibn Haajib ak ay mbokkam et ses compagnons dont Az-Zibriqaan ibn Badr tàmbali woon nañ moom it di wax ay mbiram moom Az-Zibriqaan mi nga xam ne keroog moo def wayya waaw ah. moo ne woon seen shaa'ir Utaarid da ne woon discours kat bi waaye Az-Zibriqaanu mooy ki nga xamante ne nii moo doon ki nga xam ne moo doon le grand poète mu ne waaye am na ñeneen am na ñemeen muy Amr ibn al ak al-Hubhab ibn am na nag ñu naan al-Hubhab ibn Zayd kon az-Zibruqaan ñu war a continuer az-Zibruqaan ñu war a continuer az-Zibriqaan ibn Badr gisaale ñeneen ñi nga xam ne ñoo ci tegu ñoom nag seeni nettali dañu lëkkaloo ñoom ñii ñépp seeni nettali dafa lëkkaloo muy az-Zibriqaan ibn Badr ak Amr ibn al ndax moom moo doon Amr ibn al-Ahtami ibn Sumay ibn Xaalid ibn Minqar ibn Ubayd Muqaasi Muqaa'is ibn Amr ibn Ka'b ibn Zayd Manaat ibn Tamim at-Tamimi al-Minqari Abu Nu'aym Abu Nu'aym moo doon dàkkantalu Amr ibn al-Ahtami moom looloo doon dàkkantalam am na keneen Euh, muy xayis euh, wala ñu gis kii ba pare waaw ñu gis euh, le fait ñu naan boole moo mooy li ginoon a jàppandi ndax seeni nettali li ngay wax ci kii boo demee rek moom ngay waxaat ci keneen waaw muy xayis ki ci teg woon moo doon Qays ibn Asim ibn Sinaan ibn Minqar ibn Xaalid ibn Ubayd mokkee gis nga niñ bokk Minqar ci Minqar mi ibn Xaalid ibn Ubayd ibn Muqaa'is ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Zayd Manaata ibn Tamim al-Minqariyu moom nag Abu Ali lañ ko doon dàkkantele waaw gis yi niñ bokkee maam ah ñii nag ci délégation banu tamim bi bi ñu agsi al imaam al bayhaqiyu raxmatullaahi alayhi dafa solo ah, ci ay càllaleem ndax indi na ko ci wafdu banu tamim ci dalaa'inu nubuwa al al bayhaqiyu indi na ko fu bari ci même place bi la nee mooy xadiis yu bari ah, mu ne gis nga am na ci yenn nettali lii mais dangay ngay gis ne benn la waaw mu ne jalasa ila rasulillah dafa ñëw xadiis bi jaar ba ci mawlaana ibn abbas waaye ci sanad boo xam ne al imaam al xaafiz ibn kathir ci al bidaaya wan nihaaya dana hada isnaaduhu garibun jidda ba pare ci càllale bi boroom tuxfatul ashraaf di al imaamul mizzi mu ne alxakam ibnu utayba lam yasma min miqsam siwaa xamsata axaadiis ndax foofu al imaam al bayhaqiyu raxmatullahi alayhi dana abu jaafar kaamil ibnu ahmad al mustamliyu qaala axbarana muhammad ibnu muhammad ibnu ahmad ibnu usmaan al bagdaadi qaala xaddatanaa muhammadu bnu abdillahi bnu alxusayn alallaaf bi bagdaad qaala xaddatanaa caliyu bnu xarb attaa'i qaala xaddatanaa abu sacd alhaytam bnu maxfuud can abil muqawwam alansaariyi annahu annahu qaala qaala abu jacfar qaala qaala abu jaafar abul muqawwim ismuhu yaxya bnu yazid an alxakam bnu utayba an miqsamin mawla bnu abbaasin an abdillah bnu abbaas loolu nag la ne al imaam al mizzi ne woon sëriñu al imaam al xaafiz bnu kasiir mu ne noo moom yi cinq yim dégg mooy bii nii alxakam bnu utayba cinq xadiis rek la dégg ci moom te kon bii da cee bokkul moo tax al imaam al xaafis taalibin bi ne hada isnaadun garib al xaafis kathir lii de càll la bu tumuranke la jiddan lool sax waaw nettali bi lan la wax mu ne mawlaana ibn abbas kon mooy gis nga fii problème mu ne kon mawlaana ibn abbas lan ne dane al qays ibn aasim miñ la wax sànk az-Zibriqaan ibn Badr ak Amr ibn al-Ahtam c'est bien fait bañ leen tuddee ñoom ñëpp seeni maam ndax ñoom ñett lañ boole fii ah <laughs> dañoo toog dañoo ñëw ci toog ci yonent bi alayhi salaatu salaam léegi nag fa faxara az-Zibriqaan az-Zibriqaan nag wan leen di puukarewu foofu pour wan ne moom mooy kilifa gi waaw moom daal fii mu ne c'est lui le sang naan man maay sangu bo waa banu tamim ana sayyidu tamima waa banu tamim maay seen sang te maay almuta'u fihim maay kañu fay topp maay sang bi <laughs> xam keroog dañ ma ne eh, yow al yow bi ngi gis xotaar yi dañ noon moo da jiitoon délégation bi dañ ne loolu waxoon nañ la ko ne arab yi ñi ci amul buur nii presque ñépp paa yépp ay sang lañu ku nekk rek mën nañ ne sang la te léppay jub waaw loolu la rek léegi moom nag mu ñëw ngir wane ne daal bon moom mooy sangu banu tamim te moom la ñuy dégg foofu waa moo ci gën a nekk sang la bëgg a wax waaw léegi nag <laughs> bi mu waxee loolu moom ki nga xam ne mooy euh, az-Zibruqaan ba pare ne en plus man maay ki leen di protéger amna'uhum min adh-dhulmi wa akhudhu wa akhudhu lahum bi huquqihim maay seen protecteur ñoom waa banu tamit yonent ma lay saar saam lool da bu boo nga xam ko ana <laughs> amna'uhum min adh-dhulmi wa akhudhu wa akhudhu lahum bi huquqihim waaw maa leen di fabal ku leen jëlal ak tooñ leen man maa koy régler waaw man maay chargé wu ci delloo leen seen àq tooñ gi ñu leen jëlal waaw mu ne nag mu ne yenent mi aleyhi salaatu lii ma lay wax nag Amr ibn al-Ahtam mi lii ah Amr ibn al-Ahtam ne waaw moom de ku mën a muñ la waaw ku lewet ak wet la ku ñuy topp la tamit mais moom loolu daal di moom daal gis na ne kii waxu fi dara quoi eh, kii man mbaax gi ma am ak gi ma yor lépp amul dara lu muy def lu dul tudd que si la que ça mu mer waaw az-Zibriqaan ibn Badr wallahi ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam laqad alima minni ma qaal wa yatakallama illa al-hasada mu ne ko waa ngi waat ci yàlla yow ndaw yàlla li gis nga am moom mii xam na ci man ghayra ma lu ëpp lu wuteeg lii mu xam ak lu ko gën fuuf xam na ko dara nag terewu koo wax nag exactement lu dul rek soxor soxor a tax waxul ngëneel gi ma am yépp mu ne mais soxor a tax ah non dafa soxor képp ndax xam na lu gën li lu ëpp luy fuuf ci man mais waxu ko ah voilà saa soxor a tax <laughs> léegi nag Amru ibnul Ahtam gis boppam nag ñoom ñépp ay kilifa lañ kilifaay kilifaay mag lu beneen bopp lañ de yow boo nga xam ko ah <laughs> waaw mu ne ko ana ahsuduk fa wallahi innaka la imul xaal xadiisul maali axmaqul waladi mudayyi'un fil ashiira wallahi ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam laqad sadaqtu ha laqad sadaqtu fi ma qultu awalan wa ma kadabtu fi ma qultu aaxira walakinni rajulun idaa raditu qultu axsana ma alimtu wa ida gadibtu qultu aqbaha maa wajadtu wa laqad sadaqtu fi l ula wal uxra jami'an am Amr ibn ah, yow man maa lay soxore nga ne dama laa soxoree tax yow ataa ne mais gis nga yow fa wallahi maa ngi war ci yàlla yow ku yow yow yow yow yow ku ku ku doyadi nga waaw yow sa côté yaay say nijaay ñu doyadi lañ waaw te yow yow bi nga amee alal yàggul sag alal fii lañu fekk bi nga amee mooy yéen am alal euh, nekkul ak du du ak du loo xam ne euh, luñ la yàgg xame la <laughs> bëgg a wax baadool la nga rek baadool la bu am alal du xam bopp <laughs> waaw yow xadiisul maal sawaay ba pare axmaqul waladi sa doom yépp ñoo ràngate ko waaw <laughs> yow sa doom yi seen xel yi saa yi dangay waaruwaa mooy bon <laughs> am na terme bu ko tubaab yi waxe ne bon ça c'est trop vulgaire hein ne waaji ji axmaq la mooy bopp bi daal daa mel ni kopp nawu ci waaw waaye tam mudayyi'un fil ashira yow yow yow yow te un mauvais per père de famille yow az-Zibriqaan yow ku la sa famille da nga koy sànq doo leen toppatoo ah ñi nga jiite doo leen toppatoo toppatoo bu baax wallahi ya rasulallah maa ngi waat ci yàlla yow na léegi nag bi mu waxee lii muy xam nga boobaa yonent mi alei saat dina ne ah <laughs> mais kii moom lu baax li mu fi wax sànk kii kii ne ko ndax danga maa mer danga maa soxor rek tax mu wax lii lépp ah mooy bon lan moo la yenn ci ñaar yi mu wax mooy dëgg li ko tagg léegi ak lii mu ko wax lan moo ciy dëgg léegi nag mu mu moo tax mu artu mu teel a wax yonente mi alei ne ko wallahi maa ngi wàcc yàlla ya rasulallahi yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sadaqtu fi ma qultu awalan wa ma kadabtu ne ko maa ngi waat ci yàlla ne waxuma lu amul ci li ma njëkk a wax gis nga li ma njëkk a wax ne moom noonu la baaxee noonu la mel li ma loolu dëgg la de waxuma ci lu amul de waaye li ma mujjee wax ba daanelee ko ne moom mudayyi'un fil ashira kuy neenal ab ab ab famille la ak ñi muy toppatoo loolu yéet yéet waxuma ci li ma ci waxi dëgg la waaw mu ne ko waaye walaakin nii man nag Amru ibnul Ahtami yaa rasuulallah sallallahu alayhi wasallam foog nga xam ci man leen waaw gis nga bu ma meree rajulun góor laa boo xam ne idha raditu qultu ahsana ma alimtu gis nga bu ma kontaanee fekk maa ngi am ak nit kontaan nii gërëm bu fekk maa ngi gërëm ah li gën a rafet li ma xam ci waa ji laay wax de waaye wa ida ghadibtu qultu aqbaha ma wajadtu waaye gis nga ku ma bu ma meree waaw bu ma meree surtout nit fexe ba ma mer kooku moom li gën a yées li ma trouvé ci ay mbiram laay wax waaw mooy sànq dama mooy dara xewul woon ma wax lu rafet li ma xam ci moom bam ma mer loowee rek ma wax li nga xam ne mooy li gën yées yi ma xam ci moom mu ngoog wala qad sadaqtu fil ula wal uxra jamia te wax naa sama wax ju njëkk ji wax naa ci dëgg ju mujj ji wax naa ci dëgg yeneen mi aleyhi salaatu salaam ne inna min al bayaani sixran min al na ci yeneen kii dane inna la min al inna inna minal bayaani la sihra yeneen si ma lay saar saar nag daal di waaru nag ci waa ji mooy <laughs> mooy gis nga nim ci génne xam nga lii eh, surtout jamonoy mer ñu bari luñ mën a maîtriser seen bopp mais moom nee na ko retiré wu ma li xam nga lee nit ñu bari bu doon ñoom dañ naan mo yow ma la doon sagal sànk rek <laughs> loolu la ñuy wax am na ñu bari lool la ñuy wax yow man ma la doon sagal sànk amoon dara looy rek nga naan dag may kii yow yow xanaa xanaa foog ne xamuñu la mais yow doo dara ay yu noonu mais déedéet dane ko li ma njëkk a wax dëgg la de li ma wax qualité yi ma wax ci moom yépp a ngi ci te nag yi ma mujjee wax ci yu ñaaw yi yépp a ngi ci moom nag waaye nag mbir mi dafa fekk ne mooy li ma la wax rek ku ma mer loo ku ma gërëm loo bu ma gërëmee daal dinaa wax lu rafet yi ma xam waaye it ku ma wax ku ma fexe ba pousser ma nag ki mer nag dinaa seet nga xam ne moom laa gina a moom moom moom moom moom laa gën a trouver yu ñaaw ci sa yos ma daal di koy tudd léegi nag yonent mi alei salaatu salaam parce que li mu wax dëgg la li mu wax nii mooy nit ku ne nit buur yàllaa ko binde noonu ku ne am ngay oo am nga ay baax am nga côté boo xam ne nuuraan yi la am nga côté boo xam ne zulmaan yi la mooy nit ku ne am na rëy rëcc rëcc mën na koo kii mën na koo gaaral te du koo xam ne dafa parfait nit parfait wul yonent mi aleyhi salaatu salaam yonent yi aleyhi salaatu salaam mooy ñooy ñi parfait ki nga xam ne nag moo gën a parfait ñépp te ci moom lañ jële parfait mooy yonent mi aleyhi salaatu salaam mais ñi ci des ils sont susceptibles ndax ñoom maasoo muuna lañ yonent yi aleyhi salaatu salaam ñi ci des nag. moo tax wàllu yu moom mahfuz la dañ koy aar mais il est susceptible mu def ay loo xam ne du noonu moo tax ba ni aadama xataa mooy ni nga mën a gise nit mu tabe lool baax ngay gis ci yeneen domaines yoo xam ne vraiment foofu da mooy amu fa moyen waaw nga gis nit mu bari xam-xam lool waaye jëflanteem ak nit ñi mooy côté boobu moom moom amu ko waaw mooy ku mu jëflanteel nga xam ne waa ji jëflante gu ñàng lay jëflantee nit ñi mais nag boo ñëwee ci domaine xam-xam vraiment mooy géej gi mooy nga gis facettes yi mooy noonu la waaw allahu yabsutu rizqa wa yaqdu moom mooy mooy moom mooy ta mooy mooy yaatal wërsëg mooy xomp tamit wërsëg al al rafi'u mooy alxaafidu mooy yëgati mooy wàcc yooyu nag nit ki daa mel noonu mooy da ngay gis nit mat fii du mat fii tey nga gis ko mu exemplaire suba vraiment mu def loo xam ne gars yi dañuy xam ne bon là voilà mooy yeneen tamit saa xam na ne waa ji li wax nii la mais sauf que le mu pare ak ni ko expliquer mu ne inna dëgg-dëgg minal yi ci nekk na ci bayaan mooy wax ju rafet ji euh, shu'ara yi ñoo bulagha yi mooy les grands triments ñi nga xam ne les vraiment euh, les rhétoriciens gaa yi nga xam ne dañoo mën a wax seen tournure yi ñuy def ba leeral li ñu bëgg a wax nga xam ne vraiment mooy ñi nga xam ne asxaab arbaabul balaaga wa arbaabul lughati wal fasaha ñooñu seen wax yi mooy euh, mën nañ la ci c'est comme si dañ lay njabar comme si dañ lay magie mooy mbir mi lu mu ñàng-ñàng gis nga bu ñu ko expliquer da ngay mujj commencer naan boo xam nga lool da ngay gis léeg-léeg philosophie <laughs> Euh, noonu lañ xaw a mel waaw les philosophes noonu lañ xaw a mel mooy bu ñuy wax nii seen wax ji day rafet mën nañu jël neen mën nañu jël neen loo xam ne neen la du dara ñu mais niñ koy waxee que tournure yow bu dee yow sa bopp feesul walla buur yàlla defarula tasabut yow boo moywul da ngay tàbbi mooy mbir mi dañ lay convaincre ci lu gaaw mel ni yow dañ laa dañ laa njibar ba ba ba ngeen di topp mu ne inna min al bayaani la sixra inna min al bayaani la sixra loolu nag bari na ay e, kii e, riwaaya yu ci al imaam al bayhaqiyu rahmatullahi alayhi daal di indi ci wàllu moom nag kii e, amru ibnul ahtami euh, poète la woon tamit poète la woon bu mag waaw il était un grand poète waaw moo tax bokk na ci veeru siiw yi nga xam ne euh, dañ koy nettali naan moo ko wax mooy bim naan la amruki ma daqat bilaadun bi ahliha walakinna axlaaqa rijaali tadiqu mu naan la amru ki fekk mu doon wax benn euh, femme la doon wax waaw zarini fa innal buxla yaa umma malikin umma malik ab jigéen la woon mu naan ko la amru ki maa ngi wàcc sa dund yow femme bi <laughs> maa daqat bilaadun bi ahliha gis nga dëkk dëkk boo mën di gis du dëkk bee xadde gaa yi gis nga li gis moo moo loolu nag buñ la nee dëkk mooy fi ñu mooy moo xam nga ne Sénégal xatul wala tali bi du tali bee xat léeg-léeg du du tali bee xat da gis ay ay tali yu baax gaa yi doon jàmbat tali yu xat ñu defaral leen tali yu yaatoo yaatu waaw mais gaa yi yaatu woog duñu ko gis lu tax parce que mu ne kin walakin axlaaqa rijaali tadiqu waaye dëgg-dëgg li am ba des mooy jikkooy góor ñi jikkooy nit ñi ñoo xat waaw seen xol yee xat ndax kenn du du du du du du nangu muñal kenn dara kenn du nangu kenn du njëkk koo def dara boo gisee du cëppeelul biir Sandaga ngay dawal wala kolobaan ngay dawal rond-point kenn du bëgg may sa morom ñépp di xëccëngu di xëccoo te kat même Franc am nii rek nga gis gars yi niñ koy bousculade bii am mais te mbir yi pourtant buñ ko defoon lu simple ku nekk ñëw taxaw ku ñëw njëkk a taxaw taxaw mu ne cran dinañ dem ci ndànk mais jamais wala ku gii ñu may xam ne kii agsi na ñu may ko mu jàll mu jàll affaire bu fluide ñii buñ gisee ñee daw nañ lu bari ñu ne ah ñun nag nañ taxaw may beneen côté bi ñu dem mais duñu ko def fa la ñuy nekk di klaxon ñii bloqué wante ñii mbëkkante fii bu ko defee ñu war a defi constat ñu ne fii saaga wante <laughs> yow <laughs> nga xam gaa yi loolu ñun yëpp xam nañ ko waaw surtout suñu tali senegal yi xam nañ ci bu baax waaye neewoon foofu di saagante moom dañoo mujj ba finalement timis gi ci yoon wi lañu fekk ndax gaa yi ci loolu la woon rek ab ab karfuur gaa yi ku nekk bëggulam tali yaa ngi oto yaa ngi bari fu nekk côté golf ku nekk di njëkkante kenn du may kenn waaw kenn du may kenn ñuy kii nag ba tataa bi ñu duggoon mbëkkanteeg benn taxi ñu dafay daggalante daggal yu ñaaw yoo xam ne <laughs> daanaka danga naan mais lii moom moom moom dëkk yii ñu ngi existé ba léegi <laughs> après finalement mujj wàcc rek seeti leneen loo continuer waaye ñoom ñu nga fay léegi nag bloqué ñépp waaw te pourtant tali bi yaatu na macha allah gin naa baax ni ma ko gisee woon ak moo gënoon a baax nam meloon avant yokkoon nañ ko defaraat nañ ko waaye dara la amru ki <laughs> mu ne maa ngi wat ci ci ci sa dundu gi yow ummu Malik man Amru ibnul Ahtami maa daqat bilaadun bi ahliha dëkk yi xatuñ de koo fi gis ñu naan non on est surchargé déedéet benn dëkk xatul xatul ci ay ñoñam de walakinna axlaaqa rijaali tadiqu li nga xamante ne mooy xolu góor ñi xolu nit ñi mooy seen xol yi kenn amatul xolu muñ kon loolu la de waaw loolu la kon nag waxam ji ju ama am solo la ju ama ama ama am solo ngoog <laughs> moom Amr ibn al-Ahtami ah, moom nag ah, am na yu bari ñuy nettali ci wam ci ay weer ay bayt yoo xam ne yu mu wax la yuy wane ak ponkalaayam ci wàllu ah, li jëmoon ci wàllu shi'r moom Seydina Amr ibn al-Ahtami radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aaliya al-firdawsi firdawsi maskanahu wa ma'waahu léegi az-Zibriqaanu kanta mbokkam mi ab Zibriqaan mi mu doon wax sànq <laughs> mi mu ko doon wax naan ko wayow yow man maa la maa la soxoral xaaral rek yow <laughs> waaw azibriqaan <laughs> eh, moom kon ci sangu banu tamim yi tamit la bokkoon gis nga boobu moom ñëw na nee na yonent salaam maa fi sangu bi waaw ginnaaw gi nag ginnaaw yonent bi salaam seydna abu bakar radiyallahu anhu eh, selon imaam al ibn abdul al andalusi al isti'ab nee na moom la yonent bi aleyhi salaatu salaam defoon muy chargé wu di indi euh, zakatu waa banu tamim waaw ci jamonoy ridda ji sax indi woon na ko Seydina Abu Bakar kontaan ci moom lool non yonent bi aleyhi salaam moo ko njëkkoon a def mu jiite woon selon al imaam Ibn Abdul Bar moom az-Zibriqaan yoroon mbiru sarax yi sadaqaat yi muy affaire zakat yi ginnaaw gi jamonoy ridda bi gaa yi tubbi. moom teewul mu indi li nga xam ne mooy zakat waa banu tamim eh, seydna abu bakar saxal ko mu ci poste boobu ak seydna omar tamit ginnaaw gi radiyallahu taala an az-zibriqan eh, eh, wa arda moom nag nee nañ na ba jamono yi seydina muawiya waaw seydina mu muawiya ibn abi sufyan radiyallahu taala anhu wa arda am nañu ne kon dund na ba jamono jooju ci la génn àddina moom az-Zibriqaan radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aaliya al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu ki ci tegu woon mooy Qays ibn Aasim ibn Sinaan ibn Minqar al-Minqariyu at-Tamimiyu al-Minqariyu eh, radiyallahu anhu moom it ci délégation bi la bokkoon nee man keroog bi ma ñëwee ci délégation bi imaam ibn Sa'd nee na moom nii bi ñëwee nee na yonent mi alayhi salaatu salaam dane ko hada sayyidu ahlil wabar ne kii de Qays ibn Aasim mi ah al min at-Tamimi al-Minqari mu ne sayyidu ahlil wabar mooy sangu waa village yi sangu waa kaw gi waa kaw gi al madar ahlul wabari ahlul madar mooy ville yi ñuy defaree ban beeg mooy ay tabax lay doon village en général seen kii ay tente lay doon yoo xam ne ci euh, deru géléem yi yooyu lañ koy defare moo tax ñu naan leen al wabar waaw ahl mu ne ko hada sayyidu ahlil wabar waaw moom nag dafa newoon koo xam ne nee na selon imam ibn Sa'd ci at-Tabaqat nee na moom mii ci jaahiliya laata muy tuub ak période yooyu moom dafa xaramaloon ci boppam ne du naan sàngara waaw ah jamais sàngara moom duma ko naan moom xaw ma lan mooy ay moom amuloon ay dagan naan dagan dafa gis rek ravage yi muy def xelam mu rafet yóbbu ko ne lii moom ku am ku respecté boppam kese du ko naan moo taxoon mu xaraamaloon ko boppam waaw moom doon loon naan sàngara avant jaahiliya waaw bi mu ñëwee nag ci yonent bi alayhi salaatu salaam ba mu ne hada sayyidu ahlil wabar ci waa wafdu bani tamim bi mu ko doon laaj naan ko alayhi salaatu salaam di ko laaj mais gëléem yi noo ci mooy gëléem yi nga xam ne dañ leen a def ñoom uniquement pour pour am seen soow la xam nga loolu day am da gis nag yoo xam ne éleveurs yoo xam ne ñoom seen nag yi ci pour la du pour la viande c'est pour leur lait voilà ay vaches laitières yoo xam ne rien que pour ut kii rek la Ah, pour ut euh, euh, loolu lañ naan maniixa mu ko doon laaj ne ko mais nan ngay def Qays ne ko man de bés bu nekk gis nga sama nag yi nga xam ne sama gëléem yi nga xam ne ngir soow la hein at mu ne kullu amin dinaa ci joxe dinaa ci may presque cent cent cent yi nag est-ce que ay litres la est que lu mu doon en tout cas luy wane ni daal moom ku tabe la woon ndax ku tabe la woon waaw waaw moom moom ku tabee tabe la woon moom Qays ibn al-Aasimi radiyallahu taala anhu bokkoon na kon ci délégation waa Banu Tamim waaw te dañ ko doon joxe exemple tamit ci mën a muñ ak baax moo tax ñuy nettali ne moom avant ñe am na benn bés dañoo wax al ahnaf ne ko mais fan nga jànge ak teey gi nga teey ak dal gi nga dal mu ne mu ne min Qays ibn Asim ci Qays ibn Asim laa ko jànge waaw ndax dama koo gis benn bés mu ngi toog euh, euh, sàngu nii ñu indil ko benn waay boo xam ne comme ku ñu mënote mooy ku ñu takk loxo yi waaw indil ko keneen koo xam ne dañ koo faat waaw kenn ki moom dañoo takk loxo yi keneen ki moom mooy faat nañ ko ñu dil ko koor ñu ne ko nag gis nga kii sa doomu mbokk bi la moo faat xatalab naka sa doom la faat nii kii ñu gàngaar gàngaar indi ko mu faatu nii sa doom la kii nag mooy sa doomu mbokk bi ñu mënute nii ndax moo ko faat ndax doomu frère am la quoi moo faat doomam moom Qays ibn Asim ñu jàpp doomu freeram bi mënate ko indil ko nag néewu doomam mu ne ñu ne ko mu ngi nii moom mii moo ko faat mu xool doomu frère bi ne ko ah sama doomu frère yow de li nga def li nga def ñaaw na de ne ko nag bàkkaar nga sa digganteeg sa borom ba nga rayee sa mbokk ba nga rayee bakkan ba nga rayee bakkan moom mi ñoŋal ñu rey bàkkan ne kenn du faat bàkkan nga faat bakkan wa qata'ta rahimak te la fekk nga faat ko mooy muy sa mbokk koo xam ne yéen a bokk deret ndax baayam ak sa baay ñoo bokk ay frère lañu ma ak sa baay nga ñëw faat sama doom dom nga qata'ta rahimaka ah xotti nga sa sa sa sa sa mbokkoo gu wuumu mbokkoo gi dox si digganteek ñun ah xoola ni nga dagg sa buum mu mbokkoo waramayta nafsaka bi sahmik ta mu ngi yow jam nga sa bopp nga jël sa xeej jam sa bopp ndax lii nga def waaw ba pare au mu ne gaay dog leen baat bi nañ ko fayu déedéet mu xool woo benn doomam bu newoon foofu beneen doomam ne ko jógal nga daal di denc waajal denc sa doom sa sa frère bi nga xam ne moo faatu waaw waa jiñ jàpp nag doomu doomu frère bi moom muy bàyteex ci moom mu ne dindi leen mënut yi buum yi ngeen takk ci loxoom waaw dindi leen buum yi ngeen takk ci loxoom ñu dindi ko waaw mu ne jël leen saa géléem ci sama alal hein nga daldi koy ngeen daal di koy dem yóbbul ko doom sama sama soxna si nga xam ne moom lañ faat moom lañ faat doomam waaw ne ko nag nee leen ko lii mooy diyam sama doomu frère man mii bàyyiwu man mi jëkkëram nee leen ko man maa ko joxe ndax sama frère bi doomam di sama doom manit moo faat suñu doom ji lii nag mooy diya bi allahu akbar waaw mu ne loolu ak sang-froid gi mu ko defee dal gi mu ko defee al ahnaf ne man ci loolu la moo tax ma mel nii ci moom laa ko jàng gis nga l'enseignement par des actes jàngale ci jëf da koo def ndax noonu la mel waaye xoolal taalibi bi al ahnaf ni mu ci jànge ba moom it loolu feeñ ba mu yéem tamit taalibeem ba ko mais yow foofu sa nii nga mel nii teey ak mbir yi lu mu ñàng-ñàng-ñàng seetal rek ku ñu rayaloon sa doom noonu ngay image yi nga fii na kenn toog rek ñu ne la e kii nii moo dóor bal sa doom mu ngi nii léegi nga koy dóor yëg ah est-ce que yow di nga réagir comme di Seyna Qays réagir xam nga ne kenn ci ñun di réagir noonu bariwul am na nag ba léegi ñoo xam ne vraiment ay ñoo ñu am ñu ñu ñu yéeme lañ ci côté boobu waaw moom nag <laughs> ci jaahiliya tamit ba mu ne jaahiliya bokk na ci ñi nga xam ne am nga jaahiliya xam nañ leen mooy ñu doon suul seen doom yi moom it <laughs> bokkoon na ci mooy doomu jigéen yi moo tax dafa bari woon ay doom yu góor hmm? ndax bokk na ci ñi njëkk ñi doon def loolu <laughs> bañ ko ko laajee ne ko mais Seydina Abu Bakar lañ ne moo ko laaj ginnaaw yonent mi alayhi salaatu wala bi mu ñëwee ko ci jamono yonent mi alayhi salaatu mu ne ko mais xay mu ne ko maa xamalaka ala an wa atta mu ne ko mais yow Qays mais lan moo lay lan moo la poussé ci nga euh, suul sa doom yi avant l'islam nga doon suul sa doom mu ne mais xasiitu an yaxlufa alayhinna xayru xayru kufrin <laughs> mu ne ko seeke boo gisee loolu mooy li taxoon ñun araab yi ñu ko doon def rek ñu ko doon def fi ñun mooy dama doon bañ hein bon am doom jigéen joo xamante ne nii ki koy wutu mooy ki ki koy wutu sama ginnaaw man moom foog maa ngi dund moom moom jamais moom moom moom ku dul koo xam ne du nawle moom du ko du ko du ko yor mais wóorul àddina wóoraani <laughs> te tamit man nañ ko jàpp prisonnier mu dem ko ñoo xam ne ñun ñooy seeni sang ñu ñëw def leen jàmm ak yooyu ak koo xam ne du nawleem war koo denc wala yor koo yor loolu man laa dul d'accord loolu daal la taxoon doom ju ma amoon doom ju jigéen ma daal di suul kay man xayis waaw waaw moo tax Seydina Omar radiyallahu ibn Mandah na koy solo hmm? an Nu'man ibn Bashir moo ko nettali mu ne muy xadiis boo xam ne ci eh, eh, Abdurrazzaq la jaar mu ne ambana Israa'iil qaala haddathanaa Simaak ibn Harb qaala sami'a mu ne sami'tu Nu'man ibn Bashir yaqul voilà Abdurrazzaq ah an Israil Israil Israil ibn euh, mooy Israil ibn Yunus Israil Israil ibn di doomi Abi Ishaq as-Sabi'i euh, Israil doomu Yunus di doomi Abi Ishaq as-Sabi'i voilà ñu ñoom nag ñu ñu yéeme lañu woon ñu dëkkoon fële ca iraq ay boroom xam-xamu xadiis këru xam-xam la kër abu isxaaqa te muy jële ci seydina eh, kii lu bari ki ki ki naa abu bakar doon nettali pàppaam gàddaay gi bokk ci tout tànk saxaabaay tuut tànk lu tax man wax turam azib nan azib Azib la ko doon wax mooy baayam mais saxaaba bi mooy kan <laughs> Azib <laughs> radiyallahu mooy saxaaba bi mooy pàppaam mooy pàppaay saxaaba boobu kii day jële lu bari ci moom ci doomam jooju muy dox mu dox tur bi ñëwul nan ibn Azib tur ba naaw na muy euh, moom kii Abu Ishaq day jële ci lu bari ci moom waaw Ibn Azib turbaanaaw moo tax Israa'ilu an Simaak ibn Harb Simaak min rijaal as waaw même bu dee bon sami'tu mu ne sami'tu dégg naa Simaak ah boroom talqiin sami'tu an-Nu'man ibn Bashir dégg naa an-Nu'man ibn Bashir man Bashir ibn Sa'd al-Ansari ah, mu ne sami'tu Umar ibn al-Khattab mu ne dama dégg Seydina Umar radiyallahu anhu yaqulu mu naan wa su'ila an hadhihi al-aya fekk eh, ñu laaj ko ci aaya bii nii eh, ñu laaj ko ci aaya bii man aaya wa idal maw'udatu su'ilat suratu takwir ah cay woy bés ba nga xam ne al maw'uda ñañ doon suul su'ilat dees na leen laaj dinañ laaj bi ay dambin qutilat mais ana ban bàkkaara taxoon ñu suuloon leen faat leen way <laughs> Seydina Omar fekk dañ koo laajoon aaya boobu Seydina Omar mu ne ah, jaa a Qays ibn Aasim ila rasulillah sallallahu alayhi wa fa qaala ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ah inni wa attu thamaniya thaman banatin li fil jahiliya qaala a'tiq an kulli wahidin minhunna raqaba qaala inni saahibu ibil qaala ahdi in shi'ta an kulli wahidatin minhunna badana <laughs> nee na eh, ah? imaam al Bazzaari daal na koy solo li nga càllal bi rafet na foofu ah mu ne eh, Seyd <laughs> mu ne yonent mi alay nee na Seydina Qays ibn Aasim dafa dikkal yonent mi alay saa mu ne ko yaw ndaw yàlla li kat man nag suul naa huit doom yu jigéen suul naa nee na ci jaahiliya mooy avant l'islam si suul naa huit doom yu jigéen yoo xam ne saabu sama soxna ko ci am doom bu jigéen rek oh. wa ida bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim waaw ñu mer di koy suullu léegi nag mu ne yonent mi aleyi salaatu salaam ah, man di lii daa def huit doom daal suul naa leen ci jaahiliya fa qaala nee na yonent mi aleyi salaatu ne ko atiq an kulli waahidatin minhunna raqaba ne ko nag ni ngay def libéréel da ngay yooyu ku ci nekk utalub jaam utal huit jaam nga daal di leen libérer jaam bu nekk bu représenter pour kenn ci huit ñi nga ñi nga ñi nga suul ah mu ne inni saahibu ibil mu ne yeneen ma ne saar sa man nag du ma ba ay jaam mais li ma bari le mooy ay jur ay jur moom am naa mais kanta ay jaam ay jaam moom bon man daal ay ay gëléem daal gëléem moom bari le naa ko mu ne ko kon nag ahdi in shita ah an kulli wahidin wahidatin minhunna badala mu ne ko kon génneel sarax ah boo xam ne li wajhillaahi ta'ala an kulli wahidatin pour kenn ku nekk ci juróom ñett ya nga suul ku nekk génneel benn gëléem nga saraxa ko ngir borom bi subhaanahu wa loolu dañ ciy jànge tamit innal xasanaati yudhibna sayyi'aat même bu dee xam nañ ne tamit que ne al islaamu yajubbu ma qabla waaw yonent bi alayhi salaatu salaam jàngal nañu ne l'islam day màbb li ko féete woon li ko jiitu woon waaw xayrukum fil jaahiliya xayrukum fil islam waaw ki leen bu dëggoo ku ku ki leen gën ci jaahiliya moo lay gën ci l'islam waaw waaw moo tax boo seetloo gaa yi nga xam ne même dañ day jullit lañ ñi mais amaguñu xam-xam xamaguñ sax loolu mais di déconner ki nga gis ci ñoom ñoon di da ko ne ki ci tane gin ci rafet jikko bu ñu découvrir l'islam dëgg-dëgg ba xam ba commencé boo seet boo seetloo moo leen di raw tamit waaw léegi ko dañ ci gis ne yu baax yi day kafaara di seppi yu nga xam ne mooy yenn yu ñaaw yi am na yenn bàkkaar yoo xam ne jëf ju rafet moo koy dindi idfa billati ya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa ka annahu waliyyun hamim lu ñaaw lam la def fa yoowoo koog lu ñaaw waaye dañ la idfa jañal billati hiya ahsan li gën rafet voilà waxul lu rafet de li gën rafet waaw ku la ji lu ñaaw nga ji ko loo gën rafet ku la ji loo gën ñaaw nga ji ko loo gën rafet bu yàggee fa ida alladi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyun hamim kon moom mii eh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu la ko wax ne ko saraxeel ngir kenn koo suul ku ne ci juróom-ñeent yooyu saraxel benn gëléem gëléem waaw kon innal xasanaati yu baax yi yudhib na dañuy wëyal di effacer di yóbbu kom ndox mu ñëw waamewu wu salte yi newoon ci kii bi yépp mu yenu leen sànni leen biir géej yudhib na sayyiaati waaw day yóbbu yi nga xam ne yooyu ñaaw yi kon nag loolu la wax loolu la ko alayhi salaatu wassalaam wax moom seydina qays ibn aasim ah radiyallahu taala anhu wa keroog nag bi nga xam ne ci lay génn àddina ah, comme ni nga xam ne noonu la ah, imaam an-Nasaa'i Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasaa'i waaye na ko noonu al imaamu ahmadu al imaamu ahmad waaw ñoom ñaar ahmad lañ tudd imaam an-Nasaa'i ahmad la tudd imaamu ahmad mooy imaam ahmad ibnu hambal ak imaam an-Nasaa'i ahmad ibnu Shu'ayb abul abu abdirahman an rahmatullah alayhi moom mu ah, mu ne keroog bi nga xam ne moom lay génn àddina dane laa tanuuxu alayya fa inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lam yunha alayhi daleen ne eh yéen samay doom nag bu ma fi génnee àddina bu ma kenn yuuxu nag ah, bu fi kenn yuuxu di jooya ah, jooy moom man ngeen koo def mais yuuxoo fëgg sa bopp ci suufa ak ay fu ma jëm ak tay ma deew ak hey sama asamaan ak suuf dem nag mu ne mukk bu ma fi kenn defal loolu ah waaw je vous mets en garde tout bu ma kenn yuuxul noonu ndax fa inna nabiyya lam yunha yi ndax yonent mi alayhi salaatu salaam kenn yuuxuloo ut ay crieur ñu lay yuuxuloo ndax di wa faatu loolu noonu mu ne hé waxuma la utul crieur yéen sax bu ma kenn defal ndax alayhi salaatu wassalaam kenn loolu nag wute na ak jooy jooy moom mën naa ne alayhi salaatu wassalaam keroog bi muy tàgge waa Mu'ta dañoo gis rongo ñi di tuuru waaw keroog bi Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam doom ji bi mu génnee àddina ba mu ko téyee rongo ñi da doon tuuru ba Seydina Abdurrahman ibn Awf ne ko ba ci yow yonent ma lay saar saam mu ne ko innal innal ayna tadma waaw wa innal qalba la yahzan wa inna la naqulu illa ma yuhibbu rabbuna wa yarda allah yonent ma lay saar salaam ne waaw <laughs> mu ne ko waaw hatta anta ya rasulallah seydna abdurrahman ibn awf gis yonent bi alayhi di jooy parce que doom ji moo génn àddina newoon ci ziru ba mu ne ah mooy ca tëgg boo bële muy rongoñ yi commencé tuuru mu ne ko yow it yonent bi alayhi salaatu salaam jooy mu ne ko waaw innal ayna tadma bët yi dañooy tuur mooy ñooy génne seen rongoñ nii waaw wa inna al qalba waaye it xol yi it xol bi xol bi daal dinay jàq mooy nekk na ci tristesse waaw moo tax ay nekk fi naan kenn ku ku gaañulee wala ko am problème waroo ne dañoo triste bañ a wax triste yonent ma ne saa saam nee na dañoo triste nga naan la yow yaa gën a xam li ñu war a wax que moom mooy di jéem a jaayu euh, jege yàlla ak xam yàlla bay wax yenn yoo xam di bañ yoo xam ne dafa sax ci sunna loolu day wane sa ñàkk xam rek loolu tamit day wane na yow àggoo fi la gaa yi teg wala fa ngay wootewu waaw <laughs> alladina ida asaabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un gën a mbir mi bu ñu ko tudde musiba bu ñu ko tuddewul musiba nuñ koy tudde musiba la kay al mawtu la waaw suñu borom mi bind dee li xalaqnal mawta wal xayaata li yabluwakum ayyukum ahsanu amala wax li muy wax ngay jéem a jaay xam ak jéem a jaay di jaay ne yow da ngaa àgg wala yow fii mu ne moos bokk nga ci suuf yi yu mag yi bay wax loo xam ne dafa wuureeg sunna ak loo màgg màgg lool duñ la ci topp. waaw dañ naan ñun lii lañuy wax musiba la kay da lu ñuy wax dañ naan mbégte la mënuñoo wax mbégte la. yenent mi aleyhi salaatu salaam ne inna al qalba inna al tadma ah bët bi de yaa <laughs> inna al dëgg-dëgg bët tadma day sotti mu ngi mu ngi day day mooy mooy jooy de wa inna al qalba la yahzan yi nekk na ci tristesse ci njàqare de ci tiis wii ñu dal wa inna ala ya ibrahim wa wala naqulu wala wala naqulu te duñu wax nag illa ma yuhibbu rabbuna wa yarda te nag duñu wax malgré nag li bët yi jooy xol bu triste bët yi jooy yépp du tax nag suñu làmmeñ di wax loo xam ne du lu yàlla gërëm waaw ay tay ma ay yooyu moom yàlla gërëmu leen ko waaw yow mi doon dundal jën wa ca géej ga tey dundal picc ya ca asamaan sa waaye dem na tey waxoo dëgg loolu baal li ngay wax loolu buur yàlla gërëmu ko yow mi nga xamante ne bu ñu yi woon mu ñu nooyi woon yaa tax kon de war ngaa cee topp ndax moom comme que faatu na ah moo tax te faatu na kay yow kay kon da war a faatu moo tax lool du wax lu am foo dire la vérité malgré mbir yi lu metti metti <laughs> waaw moo tax mu ne wala na xóol te lu ñu wax nag illa ma yuhibbu rabbuna lu dul lu suñu waroom sopp nag lool kese lañuy ñuy waxa waaw malgré tristesse géeg yépp loolu la wax lu suñu borom sopp wa yarta ak li mu gërëm mu ne wa inna te ñun nag ala firaqika ya ibrahim ci li nga xam ne mooy tàqalekoo gi ñuy tàqalekoo yow yaa yow seydi ibrahim muy doomam ji alayhi salatu wassalaam la mahzunuuna ñun de njàq nañ ci lool waaw loolu it ku ñëw ne ku gaañu nga ne ah mbir mi day wax dëgg yàlla demam gii de ja nekk teg nañu ci njàqare kenn du la ne hé yow waroo wax loolu parce que da war a gërëm li yàlla def loolu dafa loolu mooy gërëm ci saa si loolu mooy gërëm waaw loolu mooy gërëm lool la yonent ma lay saar def te ba mu koy def léegi ñu gis ko ci jamono yii la ci jamono yii la soreetul léegi ñu gis mawtu Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam ha léegi kon mooy yow naka nga fi mën a waxee yii nii yëpp te ci mooy ci fa reewu dundam la presque soreewu la loolu xew mu wax lii nga ñëw bëgg ñu fi wax ne buñ wax mahzunu nag dañ naan inna narda wa si dañ narda kay déggoo li mu wax wala naqulu illa ma nuhibbu rabbuna wa yarda duñu wax lu dul lu yàlla bëgg ak lu mu gërëm yàlla kay lim gërëm mooy wax ju gërëm mooy gërëm mooy wax jooj daa nekk wax juñ gërëm ba pare wax ju gërëmu nag mu gërëm ko ah radiyatan mardiya kay lay doon kon kay affaire bi loolu la kon nag loolu mooy waxu xam waajuy xam-xam lu la ta xamul voilà kon lii nii kon mu ne leen hé bu ma fi kenn yuuxu ah parce que yonent bi alei saatu salaam lam yunha alayhi loolu loolu kiiwul lu kenn yuuxu ko voilà léegi nag mu ne muy jox muy jox ay ay conseil doomam bi mu ne ittaqullaha wa sawwidu akbarakum fa innal qawma idha sawwadu akbarahum ahyaw dhikra abihim waaw wax fa wax yu am solo ha ha ci riwaaya imaam ahmad bi moo gën a gudd dénkaane fa dénkaane yu am solo yu mu dénkaane doom yi mu ne leen ittaqullaha ragal leen yàlla bi muy génn àddina waaw bàyyiwu leen xëdër ñu ne ñu dem de déedéet sudaa déedéet mu ne leen ittaqullaha ragal leen yàlla wa sawidu akbarakum te kileen féete kaw dee ko def kilifa ki leen mag waaw parce que loolu dafa am ay avantage am nay avantage moo tax keroog maa ngi wax euh, hadith Seydina Maalik ibnul Huwayrisi radiyallahu anhu yonent bi salaam waxul ne woon euh, euh, euh, jiital leen ki gën a jàng ci yéen dane bu julli jotee na kenn ci yéen noddu wal ya ummakum akbarukum waaw kay loolu mooy yeneen xadiis yi la wax fal ya ummal qawm aqra'uhum li kitaabillah loolu moo taxoon ah Omar ibn Salama Amr ibn Salama Amr moom euh, euh, ba mu demee ay baayam ak euh, ki yam yi bañ ñibbee ñu def ko imaam te moom moo ci gënoon a tuuti ah waaye ñu def ko imaam ndax moo ci gënoon a xam alquran ndax lim doon daje ci yoon wi di jële ci ñi jóge ci yonent mi alayhi salaatu salaam muy mokkal moom du saxaaba parce que gisul yonent mi alayhi salaatu salaam mais baayam yee nijaayam yi demoon ñëw ci délégation délégation moom moo leen doon jiite ndax moo leen gënoon a jàng ndax ñoom la waxoon ne te bu julli jotee na leen jiite ki nga xam ne moo leen gën a jàng téere bi yàlla bi voilà mais ñee da neew Maalik ibn al si radiyallahu anhu wal ya ummukum na leen jiite ak akbarukum ki gën a mag ci yéen moo tax lool dafa am solo loolu nag euh, euh, côté imaama lool côté xam-xam bi la jiital ak xam téere yàlla bi ak tam xam julli ak attey julli buñ demee ba ñu exécuter ci yooyu yépp après bon procédure bi dina ñëw foo xam ne finalement bu ñëwee yooyu yëpp ñu tolloo fi dañuy xool ana kan moo ci mag wala kan moo njëkk a dugg ci l'islam voilà ci yooyu noonu bu ñëwee bu dee ñoom ñëpp ci l'islam lañ juddoo ñu xool ku ci mag voilà kon looloo mu ne wa sawidu akbarakum moo tax lii xew ci kër chef religieux yi c'est pas loo xam ne dañ naan lii nii baaxul ano ah non ku génn àddina koo xam ne moo mag bu génnee àddina ki ci tegu Euh, mooy ci ci mag euh, après moom mu tegu ci loolu loolu ci nii nii du lu du doo xam ne dañ naan baaxul ah waaw waaw loolu mooy du ne ndax weg leen mag ñi tey euh, yërëm gone yi ak yooyu mooy mag mais lenn li daal ku nekk daal mooy responsable li nga xam ne man man naa ko ku ma ko nar a def même bu dee maa mag ngir ma chargé wu ko ma xam ne manuma ko man dinaa ne wax ngeen dëgg de mais jox tegaat naa ko seen loxo parce que gis naa ne daal duma ko attan voilà loolu it loolu la voilà ittaqullaha mu ne ragal leen yàlla wa sawwidu akbarakum te na def njiit sang ki leen féede gaw fa innal qawma mu ne ndax nit ñi ida sawwadu akbarahum ahyaw dhikra abihim ndax bu dee dañoo famille bu nekk bu ñu jiitalee mooy nangu am jiit xam nga famille yi tas yu bari nangu ñoo am ka fa mag gaay def jox ko cërub kilifa waaw waaw parce que foo jaar gaay gis koy défaut ci moom wala di wane di xool kiy defo te nit moom boo bëggee gis ci défaut défaut ku nekk ami défaut waaw li kulli insanin défaut képp bët nit boo am am nay défaut voilà léegi nag boo fi naree nekk yow du xool défaut yi nit ñi rek ah mooy dangay mujj sax fàtte sa bopp ah. waaw waaw te loolu dangaa war a tàmbalee sa bopp mu ne leen ndax nit ñi bu dee dañoo jiital ida sawadu akbarakum bu ñu jiitalee ki leen mag famille bu ne buñ nanguwee kilifteefu ki leen jiite ñu jiital ko te moom it mu xam ne dañ koo jiital tekkiwul ne maa leen gën comme li Seydina Siddiq waxoon wullitu aleykum walastu bi afdalikum dañ maa def ma jiite leen waaye nag gënuma ci yéena ah. waaw ati'uni ma ata'tu Allah wa rasulahu topp leen ma fekk maa ngi topp yonent bi buur yàlla ak yonentam alayhi salaatu wa salaam ak loolu lu siiw loolu mooy loolu moom it mi nga xam ne lañ def kilifa mu xam loolu voilà foog moom it mu xam loolu ndax nee na bu dee mu ne leen bu dee dañoo jiital ki ci mag loolu day gin a tax ñuy gën a dundal di fàttale ku seen bàyyi di ko xoole kii de mooy ñu mag ci kër gi moo ñu gën a xam góor gi ndax moo ñu gën a yàgg ak moom moo ñu njëkk a li mu xam ci moom loolu day fàtt day tax ñuy fàttale ko seen baay ba pare mu leen di tere ay yu am solo eh, di kamande ak nekk ci yooyu nekk àllatan ala naasi nekk charge ci nit ñi mu ne loolu it nangeen ko moytu ak yu mel noonu ak yu mu def li nga xamante ne ni ndénkaaneloo moo xamante ne nii boo am am solo la ah moom Qays ibn Qays ibn Aasim radiyallahu ta'ala anhu noonu la génne àddina ah radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa ma'waahu waaw maskanahu wa ma'waahu am na keneen ko al imaam ibn Isxaaq ne woon ci la mu ne alxutxaat bokkoon na ci délégation bi mu ne alxutxaat xam nga am nañu ne alxubxaab am ñu ne noo alxutxaat alxutxaat am ñu ne déet xutxaat fan alxutaatu voilà mooy loolu ab ay wuute la ci naka exactement lu tuddoon waaw alxutxaat est-ce la ah wala est alxutaatu la nan la ci tuddoon loolu wuute la waaw am na ñu ne ñii lii la am ñu ne mukk du loolu xutaat fan du woo déedéet di bàyyi leen ni ngeen dox alxubxaabu voilà dit alxubxaabu bu ngeen bëggee am am wax wax ju leer waaw parce que ku mel ni imaam ibn Hisham imaam ibn Hisham moom xam nga imaam ibn Hisham dane alxubxaabu ibn Yazid imaam ibn Hisham ne oh, alxutaat la alxutaat xutaat te loolu moom la ku mel ni boroom al noonu la ko kiiwee tamit ne alxutaatu ibn yazid ibn alqama ibn huway ibn sufyan ibn mujashi ibn darim at-tamimi daarimin at-tamimi ad-darimi al-mushaji al-mujashi waaw ah, kon bokkoon na ci wafdu bani tamim bi nga xam ne ñoo ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah daal di tuub moom alxutaat wala alxubuhaaba ah. waaw moom nag mu ngi génn àddina jamonoy seydina Muawiya ibnu abi Sufyaana radiyallahu taala keneen ki waxoon mooy Nu'aym ibn ibn Nu'aym ibn Yazid am ñu ne Nu'aym ibn ibn Sa'd at-Tamimi am ñu ne Nu'aym ibn Zayd at-Tamimi moom li ñu am ci tarjamaam mooy tudd nañ ne fekk woon na wafd bi kon ñii ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ne composé woon délégation waa banu tamim kon gis nañ imaam ibn Isaaq rahmatullah alayhi li mu waxoon ne bi ñu ñëwee nag ba wax lool après dañoo tuub bi ñu tuubee yonent mi alayhi salaam defal leen xéewal waaw mooy ñu tuub mu defal leen xéewal mais waxoon nañ la nag al Aqra tuuboon na bu yàgg moom waaw da ci àndoon noonu waaye tuuboon na bu yàgg te li koy wane mooy fekkoon na fathu Makka ak Hunayn ak xisaaru Taayif waaw kon ñoom biñ ñëwee ci lañu tuub yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne wa jawwazahum yi fa ahsana jawaazahum yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di leen jox li nga xamante ne mooy eh, eh, eh, ay cadeau comme ni mu ko doon defe moom laa doon fan yéene la moom moom dafa wute mooy ah wute na ak li siiw léegi mooy taalibe yi bu ñuy dem ci sëriñ bi ñoom ñoo yóbbu ay cadeau yooyu di joxe waaye yonent ci malay sa moom gaa yi délégation yi dañuy ñëw bu ñuy dem moo leen di jox waaw ne Seydina Bilaal jox leen ay jëlal ci alal yi ci ugg yéeg gaa yooyu ak or bi jox leen ak alal ji ñu jox leen ñu daal yi dem waaw léegi kon lii mooy seenum nettali bi ñu tuubee al imaam ibn Isxaaq nag nee na wa fihim nazala min al qur'aan inna alladina yunaaduunaka min waraa'il hujuraati aktharuhum laa ya'qiluun nee na ci ñoom ñii nag la wàcc ñoom ñii waa banu tamim ñii gis nga bi ñee li ñu wax fële lañ taxaw ci jàkka ji naan yonent ma lay saat saam uxruj yaa muhammad an uxruj ilayna génnal ñëw ci ñun yow yonent ma lay saat saam yaa muhammad génnal génnal génnal génnal ñëw ci ñëwal ñëw ñëw waaw bañ ko loree yonent ma lay saat gaaw ñëw mu ne nag ci ñoom nag la wa aaya yooyu wàcc innal ladina gaa yi nga xam ne yunaaduunaka ñoo lay jëllu mbéeru di la yuuxu min waraa'il xujuraati ca gannaaw appartement ya sa këru soxna yi mu ne aktharuhum li ëpp ci ñoom laa yanqiluuna duñu xalaat kon mooy waa ci waa banu tamim ñii la woon ñoom nag ah imaam ibn al-Hafiz ibn amirul mu'minin al imaam al Bukhari rahmatullah alayhi Ah, mu ngi nettali ci Imraan ibn Husayn radiyallahu anhuma mu ne ataa nafarun boo demee ci wafdu bani tamim xadiis boobu la njëkk indi moom rek sax la fa indi maanaam al al amirul mu'minin al al imaam Muhammad ibn Ismaa'il ibn ah Muhammad ibn Ismaa'il al Buxaari mu ne al imaam Umra Imraan mu ne ataa nafarun min bani tamim linnabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala iqbalul bushra ya bani tamim qaalu ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qad bashartana fa atina waaw ñii nag dafa mel ni après ñii après ñii la mu ne dafa am benn mbooloo mu ñëw ci yonent mi alayhi salaatu salaam ci waa banu tamim ñu ne ko yonent mi alayhi salaatu salaam ne leen yéen waa banu tamim dëgmal leen nangu leen mbégte gi bonne nouvelle bi yéen waa banu tamim ñu ne ko yow yonent mi alayhi salaatu salaam de bëggal nga ñu léegi nag jox ñu dañoo bëgg nga jox ñu waaw bég moom wax lu rafet nii ci ñun ak lu ñuy bëgloo loolu baax na lool waaye nag poos yi bu ci bokkoon ak yooyu moom dina baax <laughs> mais fa ru'ya zalika fi wajhi yonent ma lay saa ñu gis ne ñoom li ñu tontu daal neexu ko quoi après ci la benn mbooloo ci waa Yaman ñëw mu ne aqbilul bushra id lam yaqbilha banu tamim waaw mu ne ko leen nangu leen li ngeen xamante ne nii mooy hein mbégte gi bu dee na yéen waa waa waa yaman bu dee ne waa banu tamim nanguwuñu ko waaw <laughs> léegi moo tax insha allah après dañu gis du eh, eh, yaman yi gisoon nañ ñoom abu sayna abu musa al ash'ari radiyallahu anhu ñooñ gisoon nañ leen waaw waxoon nañ dañ gisaat ñeneen ci waa yaman ñoo xam ne ci jamonoy délégation jamono yi lañ ñëw ah ñoom nag waa banu tamim nag ñu yonent mi aleyhi salaam daal di tagg la wax ci ñoom lu lu rëy moo tax euh, al imaam alxaafid ibnu xajar euh, al imaam euh, amirul mu'minin al buxaari rahmatullah aleyhi ginnaaw ci baabu wafdu bani tamim beneen bi ci def bunt bi mu ci teg juste xadiis benn xadiis ba mu ci njëkk indi muy xadiis sayna abu hurayra radiyallahu anhu dane la azalu uhibbu bani tamim ba'da thalathin sami'tuhunna min rasulillah yaquluha fihim mu ne man abu hurayra radiyallahu anhu sayyidina laa azaalu duma deñ uhibbu di sopp di bëgg banu tamim waa banu tamim ba'da thalathin ginnaaw ñett yoo xam ne sami'tuhunna dégg naa leen man abu hurayra min rasulillah yonente salaam di ko wax yaquluha fihim di ko wax ci ñoom di ko wax ci seeni ngëneel di ko wax ci ñoom mu ñoom ci yoo xam ne yeneen tubaab saa saa daf ko tagge wax ko waa banu tamim vraiment mu nekk loo xamante ne nii lu rëy rëy rëy rëy la rëy la waaw man Abu Hurayra boobu ba léegi moo tax ni ma leen soppe ñoom waa banu tamim te du ma deñ di leen sopp ndax yeneen tubaab saa saa nee na hum ashaddu ummati ala dajjal nee na gis nga waa banu tamim ñi jamono bu dajjaal di ñëw mooy ñi nga xam ne seen cosaan ci waa banu tamim lañ bokk ñoo gën a tar ci dajjaal ñooy ñooy vraiment mais dajjaal gars yi dañ koy topp liñ naan mbooro ba bayax mooy dañuy sonal dajjaal sonal ko sonal goo xam ne ñooy ñi gën a mais ñi gën a tar ci dajjaal waaw waaw <laughs> mu ne loolu benn affaire la boo xam ne yée moo tax ma sopp leen beneen bi mu ne parce que dafa am ñoo xam ne sabiya wa kaanat fihim sabiya inda aishata radiyallahu anha fa qalat atiqa fa innaha min waladi ismail nee na te sayyidatu Aïsha dafa am jaam bu amoon boo xam ne ci waa banu Tamim la bokkoon waaw xam nga loo tuddoon nañu ko affaire bi léegi nag sayyidatu Aïsha radiyallahu anha bi mu waxee eh, yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko atiqaha atiqiha atiqiha fa innaha min walad Ismaïl ne ko libéré ko ah ne sayyidatu Aïsha libéré ko ndax moom kat min walad Ismaïl moom ndaw si dafa bokk ci doomu Seydina Ismaayili alayhi salaatu wassalaam muy waa banu Tamim min awlaadi Seydina Ismaayil mooy Allah ñoom surtout yonent lañu Allah waaw comme arab yi ñoo xam ne ci comme waa yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne lool deuxième affaire la bu tax ma sopp leen ba léegi mooy ñii surtout yonent lañu direct Seydina Ismaayil wa Ibrahim mu ne wajaat alayhim salaatu wasalaam wajaat sadaqaatuhum nee na imaam Abu Hurayra ñetteel bi tax ma gén leen a soppu mooy ah seen sarax yi dafa ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam fa qaala mu ne haadihi sadaqaatu qawmin aw qawmi nee na bi seen zakat yi ñëwee ñu indil leen ñu indi ko ci ma bi alayhi salaatu wasalaam dane haadihi lii de sadaqaatu qawmin lii mooy zakatu ay nit wala nee na abu saydna abu hurayra suwaaj lii nag day gën niru ne euh, ci ci ci kiila ci saydna abu hurayra amu ci sikki sàkka li tax mu ne ñett yi ah mooy sikki boobu noonu ci ci kiila ci ci ci ci kii la euh, riwaaya zuhayr ibn harb di sëriñu ah mooy abu ya'la an zuhayr harb foofu noonu noonu ci Zuhayr ibn Harb xam nga Zuhayr ibn Harb Shaykhul Imaam Bukhari rahmatullah alayhi foofu noonu mooy chaque chaque bii nii ah ci riwaaye bii la mais ci riwaaye bële bu ya Abu Ya'la mu jaar ci Zuhayr ibn Harb di sëriñu Imaam al-Bukhari foofu dane sadaqaatu qawmi amul benn moo tax loolu amul sikki sàkk Seydina Abu Hurayra dane yonent mi sallallahu alayhi wasallam lii mooy zakaatu samay ñoñ moo tax yiiwa tax nag mu sopp leen sopp gu dégg daro kon ñooñu ñooy waa banu tamim ak seeni sang radiyallahu taala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahum wa ma'waahum ñoom ñii nag comme li al imaam ibn Isaaq wax ne ci ñoom la aaya yooyu wàcc inna alladhina yunaaduunaka min waraa'i al-hujuraati aktharuhum laa ya'qiluun imaam al Buxaari bi mu ëndee xadiis bi wax noon bu Seydina Abu Hurayra bi ah yim moo tax ñett yi tax mu sopp waa Banu Tamim da ci teg ne imaam Ibn Abi Mulayka de dane anna Abdallah ibn Zubayr ak axbarahum annahu qadima rakbun min Bani Tamim mu ne Seydina Abdallah ibn Zubayr dafa ibn al-Awwam radiyallahu anhu ma da a nettali moom Ibn Abi Mulayka neera rahmatullah alayhi bu mag la woon mu ne annahu qadima rakbun min bani tamim ala nabi dafa am benn mbooloo délégation bu dëgmal ci waa banu tamim ñëw ci alayhi salaatu wassalaam fa qaala abu bakr seydna abu bakar ne amiril qanqa ibn ma'bad ibn zurara ne ko jiit ne yonent bi alayhi salaatu bi ñëwee mu ne jiital defal mu jiitaleen al qanqa al qanqa ibn Ma'bad doomi Ma'bad Ma'bad doomi Zurara fa qaala Umar Seydina Umar radiyallahu anhu ne nag bal ne yow non yenent mi alei sat selaam li am ba des amiral Aqra ibn Habis mooy jiitalal Aqra al Aqra defal mu nekk seen kilifa mais ba qanqan qaala Abu Bakr Seydina Abu Bakr ne Seydina Umar ma aratta illaa xilaafi ne yow Seydina Umar mbaadu da ngaa yow bëggoo lu dul wuteeg man lu tax ma ne al qanqan amiril qanqan yow nga naan amiril Aqra mu ne ko yow da loo bëgg dangaa bëgg wuuteeg mën a tax ngay wax lool mu ne ko qaala Umar Seydina Umar ne ko ma aradtu xilaafaka non non wut bëgguma wuteeg yow de damaa wax li ma xalaat rek nee na fa tamaara yaa léegi nag ñu xëccoo mooy ci kàddu ñu ne di wax noonu xattar tafaat aswaatuhuma ba seeni ñaari kàddu daal di jóg fa nazala fi daalika mu wàcc nag ci loolu ci xew-xew boobu yaa ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasulihi yéen ñi gëm yàlla bu leen di jiitoo ci digg kanamu yonent ma lay saa ndawam bi mooy bu leen di wax di ko jiitu ak tamit di xëccoo ci kanam ak yooyu waaw nee na loolu moo tax incha allah nag ci jataay bii di ñëw lañuy gis kon suuratul xujuraat moo jëm ci wafdu banu tamim kon incha allah li ñuy gis appartement yoo yële mooy appartement wu kër yonent ma lay saa xujuraat ah jullit bu ne nag fex war nga faa fexee am néeg ci néeg yoo yële war nga faa mën a am waaw te jombut kenn nag li koy maye rek mooy nga xam saar boobu ak li nga xamante ne moom lay wax nga daal di koy jëfe waaw boo ko jëfee rek insha allahu taala di nga am ci xujuraatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waxuma la néeg ngandum appartement di nga ko fa am waaw kon nag képp ku bëgg am ci xujuraatu rasulillah na jàng suuratul xujuraat te xam le fa loolu nag lañ war a gis bii di ñëw am aana ñu gisaale al qanqan ah al qanqan ndax euh, euh, al aqra daal dinañ koy gis ba pare insha allahu taala kon wafdu banu tamit jeexal nañ ko léegi saar bi wàcc ci seeni mbir ak di wax teggin yi nit ñi yi nga xam ne moom lañ war a am ak yonent bi alei satu ak niñ ko war a wege te yooyu nag boo ko respecté rek tëral yooyu noonu mu wax ci suuratul xujuraat rek yow la ko xujura nga am appartement ca jinaanu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam insha allahu taala appartement yu rëy rëy ci kaw suuf ah ak ci alaaxira dina la boole ci boppam moom aleyhi salaatu boo respecté loolu te loolu nag he jullit bu nag da ko war a mel rawatina nag ñi nga xam ne dañ ne ñoom ahbaabu rasulillah soppe yonent bi aleyhi salaatu wasalaam sopp nabi yi ngay dégg yooyu yépp dafa am ay teggin alayhi salaatu wassalaam yu ànd ak yooyu te loolu nag la suuratul xujuraat yi di détailler tey leeral ni mbir yaa ngi ku bëgg ci xujuraat yi rek melal ni koo mel ni habilité nga ñu daal lay jox benn appartement nga daldi di koy dëkkee boo ko melul nag seetal feneen